alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam <clears throat> fil baabi salaasimi'a wa xams ah, kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon balee bi chapitre trois cent cinq doon gis masala yi jëm ci image yi xaraamal lim tudde bunt bi baabu tahrimi taswir al xayawaan xaraamal gu ñu xaraamal nit ki di dessiner loo xam ne daa am euh, représenté animaux wala luy dund ci loo xamante ne tapi la fii bisaatin aw xajarin aw thawb aw dirhamin aw dinaarin aw mixaddatin aw wisaadatin wa gayri dalik waaye wa tahrimi xaraamal itixaadi di jàpp suura di leen ut wala di leen defarlu waaye ca suuf wal amr bi fi suura ak digle gi nga xam ne moom lañ digleel mooy li nga xam ne image la ñu dindi ko euh, hadith yi nga xam ne ñoom lañ gisoon nag mooy ñeent yu njëkk yi bu njëkk bi mu noon mille six cent soixante-dix-huit mu ne an ibni omara radiyallahu anhuma mu ne muy jële ci sayyidina ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi kenn dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na inna alladhina ñi nga xam ne yasna'una ñooy liggéey hadhihi suwar image yi yu'adhabuna dees leen di buggal yawmal qiyamati bisub taxawaay ba yuqaalu lahum dees leen di wax ahyu ma xalaqtum aywa dundal leen li nga xam ne moom ngeen bind mu ne muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari imam muslim ñoo ko bokk solo beneen bi ci tegu muy hadis mille six cent soixante-dix-neuf mu ne waan aishata anha mu ne mu ngi jël jële ci sayyidatu aisha yal na borom bi tabaaraka wa ta'ala gërëm ko annaha qaalat nee na qadima daal dinay dégmal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min safar dafa joge li nga xamante ne ni mooy ci tukki waqad satartu fekk Sayyidatu Aisha nee maa ngi muuroon sahwatan lii bi qiraamin fiihi tamaasil Imaam An-Nawawi ci suuf mu ne al-qiraamu bi kasril kaafi huwa as-sitru was-sahwa bi fathil muhmala wa hiya as-suffa takunu bayna yadayil bayt wa qiila at-taaqu an-naafidu mu ne benn genre angaar su ndaw la wala loo xam ne porox ndoll bu ndaw boo xamante ne eh, moom laa muuroon ak sama benn sër wala benn rido boo xam ne daa amoon ay dessin bi nga xam ne ci la ko ma bi alayhi salaam gis fa lammaa ra'aahu rasuulullahi sallallahu kanamam di daal di soppeeku wa qaala mu ne ya Aïsha ma yow Aïsha ashaddu an-naasi azaaba ñi nga xam ne ñoo gën a tar ci nit ñi mbugal inda allahi fa yàlla yawmal qiyaama bi sub taxawaay ba alladiina mooy ñi nga xam ne yudaahuuna bi xalqillah dañuy niru niru la bindum yàlla qaalat nee na sayyidatu Aïsha ne fa qatta'naahu ñu daal di koy dogate fa ja'alna minhu wisaadatan aw wisaadatayn ñu daal di koy dogate daal di ciy defar ñaari njegenaay wala benn <clears throat> mu ne muttafaqun alayhi imaam ash-shaykhaani al-Buxaari ak Muslim ñoo ko bokk solo rahmatullahi alayhima beneen xadis muy xadis mille six cent mu ne woon wa an ibni Abbaas mu ngi jële ci doomu Abbaas yi radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu dégg na rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan kullu musawwirin fi nnaar képp koo xam ne day defar ay image wala ay statue wala loo xam da koy taxawal wala loo xam ne daal ay ay image la yu muy dessiner wala yu muy defar kooku safara lañu yu ñaalu dinañ defal lahu ñaa ko bu kulli suuratin ci lépp boo xamante ni nii ab image boo xamante ne sawaraha bu mu defar bu mu defar la dinañ ko defal nafsun bakkan ruux fa yu'azzibuhu loolu mujj di ko mbugal fii jahannama ci biir jahannama waaw wala borom bi di ko mbugal qaala ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhuma wax waajam ko doon wax te mu tiitoon lool waaja fa in kunta la budda fa'ilan bu dee ne man da ñàkk nga liggéey sa loxo eh, fasna'i shajar defaral li nga xamante ne mooy garab wama la ruuxa fii ak loo xam ne amul ruux mu ne muttafaqun alayhi lii la al imam al hafiz Bukhari imam Muslim ñoo ko bokk solo xadis mujj bi mu doon xadis 1681 mu anhu mu ngi jële ci ibnu abbas walay radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu rasulallahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu man sawara képp koo xam ne defar na suuratan liggéey na ab ab ab image fii dunya fii ci àddina kulli fa des na ko chargé an yanfuxa fiiha ruux mu daal di ciy ëf ruux yawmal qiyaamati bu sub taxawaay bi walaysa bi naafix te nekkul koo xam ne aji def ko la mu ne xadis bi muttafaqun alayhi comme hadith yi fi romb yëpp al imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk léegi nag hadith yi ci lañ ne woon walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci masala yi ci ñu so suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna lañ digge woon bu njëkk bi wàllu njëkk bi walillahi alhamdu wal minna mooy jeexaloon nañ ko mooy côté al imaam al hafiz ibn Abdul Barr al hafiz an-Namari al andalusi al maliki rahmatullah alayhi daal di woon wax daal di koy indi. ci ab tamhid ci masala yooyu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu jàll ci nga xam ne chronologiquement moo ci tegu muy al imam al hafiz an-Nawawi bi nga xam ne moo bind bi bi nga xam ne moom la ci wax ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj ci suñu masala alhamdulillah bii ñu nekk nga xam ne da doon firi firiwu hadith yi nga xam ne ñoom la imaamu Muslim rahmatullah al indi foofu waxoon nañ la imam Muslim deful kitab kitaab yi boog la def deful baab kitaabul libaas wa zina noonu la ko tudde indi ay xadis léegi kii shara mooy ñëw gis ne xadis yii yii ñoo bokk lu ñuy wax mu utal leen buntu ne baabu nangam comme loolu buntu bi nga xam ne leen lenn ci shuraax yi comme imaamu yi moo la def baabu buntu tahrimu baabun bala neex nga ne baabun deux points tahrimu taswiri suratil xayawaan wala nga ne baabu tahrimi baabu buntu tahrimi xaraamal taswiri di nirale di daal di nekk koo xam ne da ngay defar di di di di di reprendre di représenter suuratil xayawaan li nga xam ne mooy melo image loo xam ne day dund wa tahrimi ak xaraamu ittixaadi ma fii suuratun ak di jàpp non seulement ki koy def waaye ki koy jàpp di ko ut ghayru ah, mumtahana bil farsh ci loo xam ne mooy loo xamante ne suur mooy loo xam ne kenn doyadalu ko ci lal guñ koy lal wanax wi wala yooyu laa bëgg wax bu dee lu ñuy lal la comme li nga xam ne lu ñuy jógeeg yooyu graw wa annal malaayikata buntu bii day leeral ke ne malaaka yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla na julli yàlla di nekk seen kaw laa yadxuluuna du ñu dugg baytan kër fiiha fiihi boo xam ne walla néeg fiihi suura boo xam ne daa am image wala kalbu caagante na ab xaj <coughs> imaamu Nawawi rahimahullah muy wax lool mu ne léegi kon mu ne qaala ashaabuna mooy bi mu indee lool buntu bi nu ko tuddee foofu la commencé daal di chara hadith yi jiitu yi nii ñëw en tout li ci ëpp yëpp mu joxe ci une vie d'ensemble li nga xam ne mooy saraa bi moom la ñuy gis mu ne qaala ashaabuna wa ghayruhum min al-ulama mu ne qaala wax na ashaabuna suñu mbokk yi bu ko waxee nag shafi'iyul mazhab la rahmatullah ala al mooy ñoom seen mbokk yi shafi'i yi rahmatullah wa ghayruhum ak ñeneen ñu ñoom min al-ulama ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim taswiru di defar. di melal di rëdd di nekk da ngay dessiner ak wala boog da ngay sculpter wala di defar suuratul xayawaani li nga xam ne mooy melop am dundut la ab loo xam ne boog day daa am dundu comme nit waaw c'est animé waaw ah, muy nit walla fas wala bàyyi may wala yooyu loolu di ko defar xaraamun di ko représenter dafa xaraam shadiidut tahrim xaraam goo xam ne gu tar la wa huwa ta gis jooju minal kabaa'iri dafa bokk ci bakkaar yi nga xam ne bakkaar yu mag la waaw li annahu lu ko waral ndax mutawa'idun alayhi bi hadha al-wa'id ash-shadid ndax yonent bi alayhi salaam dafay tukkoo tukkoo bu réenii koo xam ne bu taratar la waaw dinañ leen buggal yawmal qiyaam innal ladina yasma'una hadith ibn Umar bi par exemple ñi nga xam ne dañuy liggéey li nga xam ne mooy image yi yu'anzabuna des leen buggal yawmal qiyaamati bi su taxawaay ba voilà kon loolu nga xam ne mooy tar bugal na yowmal qiyam saay foofu moom mooy kër gi nga xam ne teraanga wala torox la ñu la boo ñëwee dañ lay bugal sa loolu rëy na quoi ba pare ñu naan la dundalal li nga xam ne moom ngeen dekkiloon moom ngeen moom moom moom bindoon waaw ba pare ne yaa aïshatu ashaddu an-naasi yow aïsha radiyallahu ñi gën tar bugal yow fa yàlla yawmal qiyaamati mooy ñi nga xam ne ñooy niroo mbindum ñooy niru niru la mbindum yàlla xadiis <coughs> ibn Abbaas kullu musawwirin fi naar waaw bépp yooyu safara nga jëm waaw waaw kon day nekk loo xam ne di wone li nga xam ne mooy tëkk gu tar gi nga xam ne moom lañ tudd al mazkur fii al ahadis ci bi imaamu Muslim indi fii rahmatullah alayhi mu ne nag loolu nag gis nga lii nag ma wax que ne di defar image yooyee di ko représenter di ko defar yoo xam ne lu lu am ruux la dafa xaraam xaraam ngu tar bokk ci kabaa'ir yi ndax tëkku yiñ ci tëkku tuggdo ci hadis yi mu ne loolu nag wa sawaa'un moo yem sanaahu nit ki defar na ko bi maa yumtahanu mooy ki koy defar moom kooku loolu dafa xaraam moo xam loo xam ne dañ koy doyadal comme ab ab ab lañ koy def après loolu lépp ci yem aw bi ghayrihi wala boog eh, sanaahu bi aw bi ghayrihi waaw mooy defal ko loo xam ne dañ koy doyalal wala sax ci leneen lu mu ko man di defee wala boog looloo ta loolu lu jëm lool xaraamun bi kulli xaal waaw bu ko defaree jaare ko ci lu ñu doyadal ak lépp amul wala bon non matière boobu wala nee c'est pas loolu mu ne loolu lépp ci yam waaw loolu fa sun'atuhu rien di ko defar même bu dee après dañ koo doyadal yow defar bi ci boppam dañ koo xaraamal bi kulli xaal ci xaal bu mën a nekk. li am lu tax li am na fii ndax nekk na ci jëfam joom mudaahata mudaahatan li xalqillahi taala mooy di niru niru la ak mbindum yàlla mi nga xamante ne moom moo kawete yéegu mu ne wa sawaa un lii nag moo xam moo yem ba léegi maa kaana fii sawbin moo xam loo xam ne ci biir la nekk wala ab rido aw aw bisaatin wala loo xamante ne lu ñu lal ci suuf la ab tapi aw dirhamin wala mu nekk loo xam ne loo xam ne ab dërëm la pièce voilà moo tax mu tudde woon ko buntu bi bul fàtte ne bul yaakaar laa dañoo fàtte loolu <laughs> da nga doon wax naan yaa ñuy yor nag nga xam ne daanaka bu ci nekk am na dessin wala billet yi ñu ne la waaw <laughs> loolu dinañ ci ñëw kay way <laughs> loo yaakaar mu ngi nii di ko wax mu ne loolu lépp ci yam moo xam ci loolu la nekk ka koy defar par exemple bu dee ñi nga xam ne fa la ñuy frapper la monnaie ñooñ li ci def ay ay ay ay ay ay suura loolu dafa xaraam ci ñoom ñu defar waaw wala fi nga xamante ne moom moo xam ay billet de banque wala yi nga xam ne mooy pièces yi yooyu yëpp ña koy defar amuloo droit di ci def li nga xamante ne ci réewum charia ni ciy def loo xamante ne nii même bu dee beneen réew mooy la nga def xaraam amul de ci seelee lay kaar lu ma neex def ah, yàlla garaawul <laughs> non mooy yow def nga lu la xaraam. mu ne loolu la moo xam ci dërëm la nekk pièce boo xam ne ci xaalis la aw diinaar wala pièce boo xam ne ci or la aw falsin wala mooy ab fifteen wala yoo xamante ne nii mooy ay ay ay ay ay ay pièce quoi loolu dafa nekk loo xamante ne man imaamu Nawawi maa leen di wax loo xamante ne mooy lii la mooy dafa dafa xaram <laughs> voilà waaw lii lépp dafa xaram dafa xaram waaw loolu la lu mu man di nekk ci lii ah dafa xaram waaw loolu dafa xaram léegi nag mu ne <laughs> Allahu akbar Allahu akbar mu ne la <laughs> hawla wala quwwata léegi nag mu continuer mu ne kon nag aw ina in wala boog mu nekk ci am ndab waaw yow am ndab bool boo xam ne dañ cee dessiné ay ay ay yoo xam ne image yuy représenté aw faas wala ak ganaar wala nit wala yu mel noon mu ne loolu lépp dafa xaraam aw xaa'itin wala ci mur waaw boo xam ne dañ ko peindre def ci ay affaire moo xam ne hôpital la ñu naan pour les yi kii ñu defar fa ay nit yuy taxaw wala tiim di di tàllal seen loxo jëmale jant bi wala di xool jant bi wala loo ko man defe wala ñu toog tiim géej gi walla jàkkaarloo géej gi façon yooyu yëpp haram wala ci kaw toit beeg aw xayriha wala yeneen lu wuteeg yi waaw mu ne wa am maan daal kon lii mooy loo xam daa mu wax dafa haram ak nu man di demee fu ñu ko man di def ci yim tudd nii yëpp wa amma taswiru surati shajara mu ne kanta e, defal li nga xamante ne nii mooy e, suratu shajara loo xamante ne dafa yor forme garab waaye wari xaalul ibil ak tegu mooy gëléem yi pas gëléem gi ne li ñuy teg ci kawam wa ghayri zalika ak yooyu mimma laysa fii suuratu xayawaan loo xam ne amul melo forme li nga xamante ne mooy euh, nit wala loo xamante ne rab la animal loo xam dafa am ruux fa laysa bi xaram loolu xaraamul loolu gis nga mu ngi boole loolu mooy hadiisu Ibn Abbaas bi nga xam ne ci lay wax euh, li nga xam ne mooy waaji Euh, ne ko uta defal sajar defal boobu dee man na ñàkk mais defaral garab ak yi nga xam ne moo jëm dessin yu jëm ci yooyu mu ne hada lii de hukmu nafsi taswir lii mooy attey bopp mooy mooy image ci boppam lii mooy atteem waaw mu ne wa xaasu léegi loolu mooy ki koy def lii mooy atteem moom dafa xaraam ak nu man di demee lu dul yi nga xam ne ci garab la wala leneen loo xam ne amul ruux mu ne wa amatti xaasul musawwar kon gis nga fii bu dee imaamu Nawawi ni mu tuddee ci buntu Riyad bi baabu tahrimi tasrilil xayawaan xaraam buntu xaraamal gu ñu di euh, dessiner wala di di di di image di représenter image boo xam ne luy dund la am ruux fii bisaatin cib tati aw xajarin wala wala wala wala xeer aw sawbin wala yére aw dirhamin wala dërëm aw muy pièce ci xaalis aw dinaarin wala pièce ci moo ci li nga xam ne mooy woor aw mixaddatin wala li nga xamante ne mooy njegenaay mooy li ñuy teg coussin aw wisaadatin wala coussin mooy yi ñuy njegenaayu ak yi nga xam ne dañ koy dañ ciy sukkandikoo ay puuf ay yooyu voilà wa gayri ak yooyu kon loolu boobu nee na lool moom lii mooy àtte mooy dafa xaram boo xamante ne lu am ruux la dafa xaram ak nuñ ko man di def cib kaas cib ndab cib lu mën di doon tapi pas tapi dafa xaram kanta loo xam ne moom nit ki di dessiner loo xam ne moom wala di représenter loo xam ne amul ruux loolu dara naw ci mu ne loolu mooy hukmu hada hukmu nafs at-taswir wa amma ittixaadul musawwir fiihi suuratan siwata xayawaanin fa in kaana mu'allaqan ala haa'itin aw sawwa manbuusan aw imaama wa nahwi dhaalika mimmaa laa yu'addu mumtahanan léegi mooy wax na nag dessinateur bi ak ki moo koy def moom lan mooy atteem ci lépp mooy kàddu gi man nga ko wax ne kii dessiner wala kii représenter wala kii sculpter je ne sais ak nu ko mën a tuddee musawir bi ki nga xam ne day jël dara di ko tëggaat di def lu mel ni voilà loolu la mooy kiy def lu mel ni li mu gis comme ak nit buy dund wala xar wala bëy wala gaynde wala yu mel noonu wala jaan euh, wala ganaar wala unk wala yooyu kiy def loolu lool dafa xaram ci moom ak fu ñu ko mën di taf ak fu ñu ko mën di mil ak fu ñu ko mën di def même bu dee la ci rido la ci yére la ci lépp waaye bu dee en dehors de am ruux loolu dara new ci léegi nag mu ne ki nga xam ne nag moom nekkul moo defar mais mooy jàpp di ut loolu nag ngir utiliser ko mu ne kantaa loolee nag di ut loo xamante ne daa am nit ki jàpp gu muy jàppe ittixaadul mu saw war a fii al musaw mu saw ittixaadul musawwari fii la nga xam nañ cee dessiné suurata xayawaan mooy nit ko dafa ut loo xam ne dafa am léegi mooy wax na la kay defar léegi ki koy ut nag bu dee nit ki daa ñëw fekk loo xam ne defar nañ ko ab tissu buñ ñaw ba pare waa ji defar ci moo xam ci loxoom la ko la la defee image yooyu teg di jaay wala bu jaay ko keneen wala di di di livrer kenn moom muy jaay commerçant bi léegi man client bi ñëw war koo jënd waaw wala wala commerçant bi moom moo koy defar kooku wax nañ la bu dee yaa ko defaree noonu mooy commerçant artisan la wax na la yi xaram xam laa bu dee daa am ruux bu ko amul garaaw léegi nag jàpp li nga xam ne dañ koo defar mu am image koo xam ne daa day dund daa am ruux mu ne kooku na fa in kaana mu'allaqan léegi yow boo dee da ñëw nag di jënd bu dee neew bi nga jënd fa mu kaana mu'allaqan ala bu dee loo xam ne lu ñuy lonko la ci ab mur comme ab rideau aw sawwan wala loo xam ne ci yére lañ ko def malbuusan bu ñuy sol <coughs> aw imaamatan wala moo xam ne aw imaamatin aw mu'allaqan ala ha'itin aw thawban kaana mu'allaqan ala aw thawbin aw mu nekk aw thawbin aw wala boog thawban non mu'allaqan lu ñu lonko ala ha'itin ci aw thawban wala boog mooy loolu image boobu nekk ab yére malbuusan bu ñuy sol aw imaamatan wala ab kaala wa nahwu zaalika ak yu mel noo ne ak yu mel bu dee la moom ah mimma la yu'addu mumtahanan nga xam ne kenn tudd kenn yi moom. bokkul ci loo xam ne lu ñuy contenir lii lu ñuy doyadal la parce que yére moom boo ko solee du yére dangay ngay sol loo xam ne yére booy doyadal non kaala tamit déedéet wala rido boo def ci mur wala yooyu moo xam mur bi yëpp wala ci bunt bi loolu nga xam ne bokkul ci li ñuy contenir loolu lu ñuy doyadal la foofu wax xaram lii dafa xaraam nit ki dem di ko ut comme ni mu xaraamee kële di ko def waaye wa in kaana fii bisaatin yu daasu mi wa mixaddatin wa wisaada wa nahwiha mimma yuktafan fa laysa bi haram <laughs> mu ne kanta bu dee nag waa ji li ñuy ut tapi ko comme ab tapi la boo xam ne bon ab ab ci buntu këram la koy def wala ci toilette yi ah wala wala boo xam ne euh, bon këram gi karola te daa am foo xam ne tam muy tarxiis mu bëgg faa teg euh, antidérapant tapi antidérapant yi nga xam day tax doo tarxiis léegi bu ut tapi bu dee yooyu nag dafa ut yoo xamante ne pour loolu la nga xam ne koy joggi wala mu nekk ab ab loo xam ne ak coussin la wala yi nga xam ne dañ koy teg ay puuf ay puuf wala yoo xam ne dañ ci sukkandikoo eh, di ci wéeru di ci jàppandu ngir jóg ak tamit buñ bëggee tëdd di ci eh, tëdd yooyu mu ne yu noonu nga xam ne dañ koy doyalal parce que loolu euh, bo ñoom yépp lu ñuy toog wala di dox ak yu mel na jàpp ne lii dañ koy doyalal ndax parce que lu ñu lu ñu toog aar lu ñu lu ñu euh, màggal kii ko duñ ci taxaw ak a def yooyu loolu waroo xaw-xam yi di waxee noonu léegi rahmatullah alayhi bu dee loolu nag fo euh, mu ne bu dee yooyu la hein loolu fa laysa bi xaraam loolu xaraamul waaw ka koy defar <laughs> moom ka koy defar moom dañ koo tere yooyu yépp waaw moo tax mu ne même bu dee bisaat la sawaa'un kaana fii sawbin aw bisaatin xam nga loolu la doon wax ki koy defal mais ki muy ut moom bu dee ne ngir lool la ay tapeek yoo xam dañ ciy joggeek ay di ko dëgg ak tamit loo xam ne lu ñuy teg bopp ak ay jegenaay mu ne lool nag bu dee lool xaraamul ci lu ñuy doy dal walaakin waaye loolu bu ñu xamee àtte bi mooy ut ko xaraamul waaye mbir mi mooy walaakin hal naw duxulul mala malaikati rahmati zalika al bayt waaye eh, est-ce bu dee dañ ne waa lool xaraamul ndax njaganaay lañ ko def wala dañ cee war a dañ ci tapi lañ ko def ci suuf wala basang bi ci bi ci basang gi la nekk waa lool est-ce que day tere malaaka yi alayhimu salaam di dugg ci kër googee wala déet ndax lool xadiis bi nga xamante ne mooy xadiis ibnu Umar radiyallahu anhu bi nga xamante anhuma 1685 war nañ ko gis boobu bi naan Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam wa'ada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam Jibril an yatiya Seydina Jibril dafa dig yonent bi alayhi salaatu ne dina ko dikkal léegi nag suuf ko ne saasam génn hmm? ah hatta stadda farasa alayhi mooy mu dekki gisu ko Seydina Jibril daal yonent saasam da koo joxoon rendez-vous liñ naan wan rendez-vous mi yonent saasam rendez-vous ba jot gisu ko yonent saasam xaar xaar ba mbir mi nag tar ci moom mu génn après mu dajeek Seydina Jibril nag di ko wax loole di ko ne ah man de rendez-vous ma joxoon dama laa xaara xaara xaar mu ne ko parce xam nga lu tax euh, gisoo ma inna la nadxulu baytan fihi kalbun wala suura waaw mu ne parce que ñun duñu dugg néeg wala kër goo xam ne daa am xaj wala image Sayyidatu Aisha tamit daal dinay solo lu mel noonee ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne solo nañ ko léegi nag looloo tax Imaamu Nawawi naan waa léegi buñ nee xaraamul loolu dina tere malaaka yi dugg comme yi ñuy def yi ñuy joggi tapi wala euh, di ko jegenaayoo mais est ce que loolu buñ bàyyee lool ne lool xaraamul est ce que dina tere malaaka yi yërmande yi dugg kër googu wala déet mu ne fii nekk na ci lool kalaamun kad euh, kii wax joo xam ne nazkuruhu qariban insha allah dinañ ko tudd ci lu jege bu soobee yàlla waaw euh, wala farqa fii daalika xam nga masala ba waxoon nañ ko yenn boroom xam-xam yi comme al yi ñenn ñi dañ koo joyal ne malaaka yi yépp la waaw am ñu ne non ba mu des malaakay rahma rahma yi ñooñ ñooñ lañ wax lool lool ñoo dul dugg ci kër gi mais xafala yi ñuy wattu nit ki wala kiraaman kaatibiin ñi nga xam dañuy ànd ak nit ki di bind moom day ànd ak ñoom foog ñu ñoom moom lool xajat yooyu teew ñu dugg ci kër gi am ñu ne voilà lan mooy tere te loolu imaamul Qurtubi dinoon na ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar daal di reprendre lool ne est-ce que loolu terewul que ne est leen na mën a nekk mooy borom bi ñoom duñ fa dugg mais yàlla di ko wan fa ñu nekk ca biti lépp loo xam ne moom la nit ki muy bind ay yu baaxam ak yu bonal euh, raqibun atidun di ko gis wallahu taala alam kon loolu lay wax daal ci gàttal loolu mooy wax ji après mu ne wala farqa amul benn différence fii hada kulli ma bayna lahu zillun wa la zilla la wax nag ci image yi nii ba ñu commencé ba léegi amul benn différence ci loo xam ne image boo xam ne dafa am ker wala amut ker <laughs> waaw mu waaw amul différence ah <laughs> mu ngi lay dàqal waxu yenn parce que am na ci dem borom xam ma dañ ne liñ ker yëpp mooy loo xam ne dafa am zill quoi daa am ker mooy bu taxawee day am ker image yooyu lañ tere mais pas image yi nga xam ne comme ci tapis yeeg ci yére yeeg yooyu kenn doxu léegi rek Imaamu Nawawi ne lii nag ma fi wax boobu ba léegi amul benn différence entre lu am ker ak ko ñàkk. mu ne yi lii talxiisu mooy euh, tënku mazhabina ah mooy suñu mazhab suñu jëmuwaay ñun Shafi'i fil mas'ala ci mas'ala bi rahmatullah alayhi mu ne wa bi maanaahu te ci maanaa li nga xam ne moom la ñu jàpp ñun Shafi'i qaala la wax jamaahirul ulama Ah, la majorité des borom xam-xam ni na sahabati ci sahaba yi radiyallahu anhu wa tabi'in ak seen taalibe yi min ba wa man ba'dahum ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw rahmatullah alal jami' mu ne wa huwa lool mazhabu mooy mazhabu jëmu waayu as-Sawri di imam eh, Abu Abdillah eh, as-Sawri Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah wa Malik ak Malik ibn Anas imamu daaril hijra wa Abu Hanifa al-imam an-Nu'man eh, ibn Thabit di imam Abu Hanifa an-Nu'man rahmatullahi ala al-jami' wa ghayruhum ak ngiroon ñeneen nii mooy seen masal mu ne wa qaala ba'du salaf comme ñun mu ne eh, bon nañ gis ne Maalik yi dëgg la imam Maalik wax bii doxal nañ ko ci moom mais dinañ gis bu ñu ñëw ci waxu Muhammad Taqi al-Usmani <laughs> rahimahullah dinañ gën a dugg dina gën a dugg ci mazhabu imaamu Maalik tamit ñoom ñoo gën a bari ay wax ci affaire bi nii voilà moo tax wax ji imaam Maalik wax dëgg la imaam Maalik jëlee na ci imaam An-Nawawi yi toxale nii jëlee nañ ko ci moom te gis nañ bii passé li imaam Ibnu Abdul Bar waxoon te mooy lii mu doon wax ne bu dee loo xam ne lu ñu imaam Maalik daa jàpp ne moom lépp loo xam ne ci suuf lu ñuy dëgg lu ñuy toroxal ak bon bon lu ñuy euh, kii quoi mumta imtahana mooy doyadal loolu grawul voilà mais am na yeneen wax ci biir mazhabu Maalik yi yoo xam ne insha allah bu ñu àggee foofu nañ ko gis mu ne léegi nag. mu ne wa qaala ba'du salaf lenn ci way dawlu yu baax yi ne innama yunha amma kaana lahu dhil ma ne imaamu Nawawi nee naa la lii lépp ci yem laa wax lu am takkanee rek lu ko ñàkk am mu ne kanta lenn nag ci li nga xam ne mooy salaf yi rahmatullah am na ci ñoom wala kenn ci ñoom ku naan ñu naan non li ñu tere mooy loo xam ne daa am yeneen saa sam image yi mu tere mooy loo xam ne daa am ker mooy bu taxawee day am ker mu ne walaa basam ci mu ne walaa basa garaawul bi suwari lati laysa laha zikr amul problème ci euh, image yi nga xam ne amuñu ker mooy buñ taxawee amuñu ombre amuñu ker imaamul Nawawi ne wa hada madhabun batil <laughs> fa inna sitra alladhi ankara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam surata fihi la la yashukku ahadun annahu madmumun wa laysa li suratihi dhil ma'a baqi al-ahadith al-mutlaqa fi kulli sura voilà mu ne moom wax ji wax lu neen la <laughs> non képp ku la ne ci non wax ji waxu neen la naan affaire bi mooy boo xam ne daa am ker loolu lañ tere loolu waxu neen la lu tax ma wax la ko parce que hein lii jëmaawaayu bu neen la ndax tamit rideau bi Sayyidatu Aisha di wax hadith 1679 bi na saa sam ñëwee fekk mu def benn rideau boo xam ne moom la doon euh, nëbbi bagaasam yooyu ak tamit yone saa dam xar kanamam soppeeku ba mu xotti ko mu ne yaa gi yow yéena kenn am kenn sikki sàkkawul ah kini loolu lu ñu bañ la te loolu laysa te amul mooy loolu amul ker wa laysa li suurati mooy imaan ba ci newoon muy fas woowu nga xam daa am ay ay ay ay ay loolu amul woon ker mais ci la ab ab yow riidu nga naan la ker ab tissu lii waxu mazhabun baatil waaw na imaam Nawawi baatil la quoi rahimahullah mu ne maa ànd ak baaqil ahadis yi def yeneen xadaa hadis yi di wane que ni loolu demewul lool al mutlaqa yi nga xam ne dañoo joyal rek fii kulli suura ci lépp loo xam lii mooy lii dëgg la wax mu lii la mu ne léegi muy continue mu ne qaala Zuhri imaamu Zuhri imaam al-Hafiz ibn Abd al-Barr waxoon nañu moom moom daa tere lépp luy moom moo xam bu ñu lal bu ñu doyandal ak bu ñu samp bu ñu lépp ci moom la mu ne wa qaala az-Zuhri mu ne imaam az-Zuhri euh, Abu Bakr rahimahullah moom dane an-nahyu fi suurati ala al-umum dane tere gi ñu tere moom imaam ci lépp la lu ñu doyal la amul benn luñ ci mu ne wa kadhalika naka noonu isticmaalu maa fii maa hiya fii ak di jëfandikoo lépp loo xam ne am na image ñoo yem wa duxuulul bayt alladhi hiya fii ak dugg sax kër gi nga xam ne daa am image loolu dañ koo sawaa'un moo xam kaanat raqman fii saw moo xam image ba dañ koo dessiné ci ab yére dañ koo rëdd ci ab yére aw ghayru raqm wala boog nekkul loo xam ne lu ñu def ay ay ay ay ay ay ay image la ci yére bi ah mais muy image rek loo xam ne day am mooy comme ni ngay jëlee tissu raqm euh, daal di ko ci boroode moo xam dañ ko cee boroode wala boroode wuñ ko ci lépp ci yem fekk mu ngi ci yére bi loolu dañ koo tere. wa sawa'un kanat moo xam daa nekk fii ha'isin ci miir aw sawbin wala yére aw bisaatin wala ab tapi buñ lal mumtahan bu ñu doyalal aw ghayr mumtahan wala doyaluñu ko doyadaluñ ko ñooyam amalan bi zahiril ahadith jëfe li nga xam ne moo feeñ ci hadith yi la siyama rawatina hadithu muy hadith bi nga xam ne mooy hadithu numriqa moo ana lan mooy hadith mooy alladi bi nga xam ne rawahu muslim ah, ah, imam muslim indi na ko ci buntu bi boo xadis boobu en fait sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo ko nettali tamit waaw <laughs> waaw sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo ko nettali léegi nañ la ko wax ñi nga xam ne noonu la ñëwee bu ko defee buñ la neetee xadisu numruqa te boobu bon imam Muslim kese solo wu al-Bukhari yu rahimahullahu ta'ala la solo waaye na ko noonu seen imaamu Ahmadu imaamu Maalik daal dina koy solo lu njëkk imaamu Ahmadu ak sunanul arba'a ba mu desal imaamu imaam at-Tirmidhi moo ci moo ko indi woon mu ne waaw mu ne surtout hadis boobu parce que Sayyidatu Aisha dane lan la wax Sayyidatu Aisha dane dane al-Qaasim ibn Muhammad Naafi' mooy biñ la doon wax imaam Ibn Abdul Barr jundu na ko bii passé mu ne Naafi' dafa jële an al-Qaasim muy Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu daa jëlee ci al-Qaasim ibn Muhammad ah, eh, ibn Abi Bakr radiyallahu anil jamii' mu jëlee ci bàjjanam an Aysata bàjjanam mu ne annahaa kaana bàjjanam nee na di sayyidatu Aysa ishtarat kaana moom dafa jënd numruqa numruqa eh, benn kii la benn mooy wisaada mooy coussin voilà boo xamante ne nii fiya tasawir mooy njaginaay boo xam ne daa may dessin falammaa ra'aahaa rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam qaama alal baab yeneen saa sallam ni ko gisee ci buntu ba la taxaw falam yadxul duggul fa araftu ma ma xàmmee xam aw fa urifat ñu ku ko gis xam ne fii waj yi ci xar kanam yeneen saa sallam alkaraahiya ne bëggul lii mu gis. fa qaalat sayyidatu Aisha nee na sayyid moom mooy euh, alqaasim mooy nettali bàjjanam mu ne mu ne nee na ya rasulallah nee na mu ne yow ndawal yone ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam atuubu ilallah maa ngi tuub ci yàlla wa ila rasuuli ak ci ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ah fa maada aznabtu man bàkkaar laa def fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma baalu hadhihi numruqa lan mooy ndayu ma gis fii benn mooy dessin yi ma gis ci euh, kii bi mooy mooy njegenaay bi fa qalat ishtaraytuha sayyidatu Aisha ne dama koo jënd lak la laka dama la koo jëndal loolu ñoo xam ne jigéen ñi di dem di yoo xamante ne ci lal bi la koy def ngir boroom këram loolu sunna la tamit lu rafet la lu loolu la yeneen saa saa bañ mais ya mu andi mu ami dessin ah, ko dama taqudu alayha ngir nga ciy toog ndax tamit baax na comme yi nga xam ne da ngay toog ci ay fauteuil teg ko ci am na njëgënaay yoo xam ne ngir toog ko comme ci oto yi rek yooyu tamit nga teg ko mu gën a ay coussin yoo xam ne gën a neexal toog bi wala ci ay chaise yoo xam ne comme yu mel noonu dama la koo tegal yeneen saa salaam jëndal la ko ngir nga ko ciy toog wa tawassaduha waaye it nga ciy njëgënaayoo. wa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yeneen saa salaam ne inna ashaaba hadhihi suwar yu'azzabun ne borom image yi dañ leen di buggal wa yuqaalu lahum dañ leen leen wax ahyu ay wa dundal leen maa xalaqtum li ngeen bind tumma qaala nee na ginnaaw innal bayta alladhi fihi suwar la tadxulul malaa'ika yoneen saasaam kër gi nga xam ne daa am image yi malaaka yi du waaw waaw akbar kon loolu mooy affaire bi moo tax imaamu Nawawi ca foofu mu ne wa hadhihi al fi tahrimi tasrib al-hayawan wa annahu ghalidu mu ne lii moom day gën wone ne lii moom moom mooy taraayu xaraam gu xaraam di def ay image ay xayawaan di leen eh, image di leen di leen dessiner wa annahu talool xali lu tar la ak tahrim ak xaraamal wa amma shajar wa nahwu mimma la ruha fihi fala tuhram sum'atuhu loolu gisoon nañ ko léegi nañ ñëw fi nga xam ne foo lañ ñëwoon kon xadiisu namru xaw kon dalay wax ne imaamu Zuhri en fait mazhabam bii dafa dëgër lool moo tax mu ne yii waaw moom imaam Zuhri moom li Zuhri rahimahullah lii moo ay tegtalam waaw ne moo xam moo xam image la boo xam ne ci yére la nekk wala ci mur wala lu ñu dal wala ñàkk a doyadal lépp ci yem te li koy wane laa si yamaa rawatina hadithu namruqa an namruqa hadith boobu nu gis le alladhi dhakarahu muslim te muslim wax ko wax nañ la taxrij bi mu ne wa hadha madhhabun qawi non imaamu Zuhri moom lii mu ne lépp ci yem lii madhab bu dëgër li ah mu ne xaala wax na aaxaru na ñeneen yajuzu minha man nañoo jàpp ay image ci dina mat possible nit ki am ko loo xam ne maakaana raqman fii saw loo xam ne dañ koo boroori daal di koy def ci yére booy def ko ci yére bi sawa unim tuhana am laa moo xam dañ koo doyadal wala déet voilà lii gisoon nañu euh, Sahl ibn Hunayf ak Seydina Abu Talha radiyallahu anhuma seen nettali ba ci waxu al imaam al hafiz ibn Abdil bar alayhi ridwaanul bar voilà kon mu ne kon loolu la ñoom ñu wax loolu quoi wa sawaa'un moo xam ulliqa dañ ko euh, euh, euh, suspendre mooy daal di def comme rideau yi ah fii ha'itin ci mur wala ñu def ko ci miir am laa wala lii lépp ñu ne ñoom lii mën naa nekk waaw. waaw mooy li nekk ci yére daal ndax moom la lu ibn Hunayf foo xoon ne est-ce que salaam yow waxul woon Abu Talha ba mu des loolu yoo xam ne dañ ko def ci boroode wala def ko ci eh, ci yéeg waaw ah, da ci lañ ko def alhamdulilah mu ne ko waaw waaye man lii moo gën a dal sama xel <laughs> waaw <laughs> lii moo gën a dal sama xel léegi kon ñoom ñu ne kon yooyu dara newu ci voilà ah, léegi ñu ne loo xam dañ ko suspendre moom dañ ko def rideau wala dañ koo sol wala yooyu doya dal nañ ko dañ ko def ñegenaay wala tapi wala loolu dara ñu def ko ñàkkatoo def benn la waaw mu ne wa karihu ma kaana lahu dil waaye ñii nag ñu ne lépp loo xam ne nag image la woon daa am euh, euh, takkaneer loolu nag ñu ne mukk loolu moom manul nekk ñu bañ ko waaw aw kaana musawwaran fii xiitaan wala mu nekk loo xam dañ koo dessiné ci mur yi wa shibihima yooyu lañ tere mais lu nekk ci yére mooy mooy wax jooju rek ne ñoom lépp mooy bu dee ci yére la rek garaawul lu ñuy solat yooyu moo xam comme euh, même bu yëre bu ñuy sol kese mais comme njegenaay wi saada moo tax bu ñuy ndax yooyu saada moom lañ naan mum tax na yoo xam dañ koy doyalal ak taxit yooyu ñu la lool graw mais bu dee ci miir yi ak yu mel noonu loolu nag déedéet ak loo xamante ne day am euh, day am takkandeer sawaa'un kaana man aw ghayru moo xam dañ ko ci bu dee lool la nag ci miir yi moom loolu day day dañ koo tere waaw moo xam dañ ko ci defaale noonu ci miir bi wala loolu yëpp a ci yam mu ne wax tajju ñoom dañoo daal di solo dañoo euh, laye fii baax bi ahadisul baab ci hadisu bunt bi wax ci yii nii ci wàllu image yi mooy lañ gisoon rek hadisu biñ la wax sànq Sahl ibn Hunayf bi Ubaydillah ne ba mu duggee ci Abu Talha di ko seet fekk fa Sahl ibn Hunayf radiyallahu anil jami' mu ne léegi nag illaa maa kaana man fii saw mooy lool mu ne wa hada te lii mazhabul Qaasim ibn Muhammad moo tax que man ba ma demee Makka damaa dem Makka ci kaw Makka ma dem seeti al-Qaasim fekk ko ci këram ma gis fa <laughs> yooyu quoi waaw mooy ñoom moom mu jàpp ne ma gis fa ay rideau yoo xam ne daa am ay eh, phénix ay picc yuñ dessiné ay phénix ay ñoom euh, pédri ñooñu mel ne ay naat ay yu mel noonu waaw picc yooyu voilà parce que loolu moom moom loolu la jàppoon te këli moo la imam alhamna abdul bar naan la te ñooñu rahmatullah dañ nekk comme que moom moo soo xadiis ay daan Aisha bi bu demee lu mooy kon xam na loolu quoi ken lii dara naw mu ne ma waaye boroom xam-xam yëpp dëppoo nañu ala man ma kaana lahu dilla ñii ñii ñëpp ñu njëkk a wax ak ñeneen ñëpp ñëpp xam ne daa am takkandeer loolu ñoom ñëpp ci dëppoo ne loolu dañ koo xaraamal dañ koo tere wa wujubu taxyiir yi ak waru yem noonu mooy képp koo xam ne am nga possibilité soppi ko bu dee sa kër nga soppil ko sa bopp waaw bu dee foo xam ne yaa fay autorité mu deñ boo xam ne mais bu dee foo xam ne doo foote saa yow loolu mënoo ci la boo xam ne yow dañ la fi héberger kese la goo xam ne seen këru famille la saay moo moo fi fii fii ci bintu saal bi lañ de affaire bi mu am mu am kii loo ci man voilà ñu ne <laughs> moo tax buñ naan la lépp loo xam ne daa am ker loolu dafa war dañ koo bañ ko dindi loolu mooy ki ko moom wala ki ko moomoon xamu ñu waxamal ko wala boo am ci autorité nga man ko mu ne qaala al qaadi mu ne al di al qaadi Iyaad Muusa al Maliki dëkkoon fii ci Rabat rahimahullahu taala nee na nee ma warada fi al la'b banaat li sawaar bam des yooyu lañ tere mooy am takkandeer ba mu des poupée yi mooy poupée yi nga xam ne moom la xale yi fooy lool loolu parce que hadith Sayyidatu Aisha ba mu ne da ci doon foo ak ay ay lansaar ay xaritam yu ansaar te loolu euh, mu ne war ruxsatu fii daalik loolu daal lañ permettre lakin kariha Malik shira ar-rajul dhalika li ibnatihi mu ne waaye suñu sëriñ bi Malik euh, malgré na loolu permettre nañ ko dafa sib daal nit ki di jënd lool ngir doom quoi waddaa ba'dhum anna ibaahatal laaj am ñeneen ñoo xam ne dañu ne te lii gisoon nañ masala yi imaam alxam xajar doon wax gaa yi nga xam dañ daan wax daan dañ koy tere di wax mu ne loolu moom jàppalwu seeni wax fii <laughs> mu ne waddaa ba'dhum leen ni wooten anna ibaahatal laaj la'ibi lahunna bil banaati mansubi hadhihi al hadith mais euh, bon loolu Sayyidatu Aisha doon fooy poupée yooyu nga xamante ne benn bi nga xam ne daa nekkoon nee na benn bi comme comme comme comme li nekk ci réew bi la woon mooy benn bi fas boo xam ne daa am ay laaf <laughs> nee na yeneen saa saa dugg gis ko ne waaye sa yow luy la la mu ne ko lii de mooy suñu yi ma doon yi may fowe noonu mu ne ko fan nga gisee la fas bu am ay laaf mu n ko xanaa Seydina Sulaymaan loo xam ne daa amoon fas yi am ay laaf yeneen saa saa di reetaan <laughs> fas bu am laaf <laughs> mu ne man suuxun am ñu ne non lii dañ ko dañ xalaa nasaxala ah, euh, ci euh, hadith yi ñoo nasaxal affaire yooyu mais loolu euh, loolu lay sa bi dëgër voilà loolu lay bu dëgër al imaam al na xajar doon na wax waxoon nañ ko fi insha allahu taala kon ci kaw nii loolu la al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala daal di wax kon léegi nag ba léegi. kon walillahi alhamdu wal minna suñu deuxième partie bi kon pare nañu ko mu ne wallahu taala borom bi yoo xam ne moo kawite yéegul moo gën a xam léegi nag mu des bii di ñëw nag insha allah nag ñu dugg nag ci li nga xam ne moo lii gën a rapproché nag <laughs> li nga xam ne gars yi bari moom la ñuy xaar quoi mooy euh, li nga xam ne Cheikh Mouhamad Taqi al Usmani parce que moom rahmatullah alayhi euh, euh, daanaka boo seetloo même ni ci kaw nii moom bu ñëwee affaire am ni ñu koy indee day dugalaale waxu ñuy ñëpp ba pare indiwaale yu bees yi xew ñoom photographie yeeg ñoomin image u télé yeeg ñoomin yooyu ma ne man nag ma boole ci li nga xam ne moom laa fàttaliku bee paase muy robot yi yi ñuy defar ñuy léegi neen léegi ñooy servir ci yenn restaurant japonais yeeg ak yu mel noonu àll ak ñi nga xam ne mooy yooyu noonu est loolu defar ko baax na wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in